waan abi hurayrata radiyallahu anhu ani nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man halafa faqaala fi halifihi billaati wal uzzaa falyaqul laa ilaaha illa allah wa man qaala li saahibihi ta'aala uqaamirka falyatasaddaq muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw biñ gisee ci chapitre bi di dernier chapitre bu mujj ci kitaabul umuur al manhiyyi anha muy chapitre trois cent soixante-neuf baabu maa yaquluhu wa yaf'aluhu man irtakaba manhiyyan anhu bi wax lan la nit ki wax ak lan lay jëf bu dee daa def loo xam ne lu ñuy aay gisoon nañ ci jotaay bi ñu génn lañ ko ubbi woon laaya yi mu indi woon aaya bi mujj woon indi mooy bi mu ne wa qaala ta'aala wa tuubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minuuna la'allakum tuflihuun ci suuratu nuur aaya 31 tey mu indi benn xadis képp kott bi nga xam ne moom la fi indi fii moom al imaamul xaafizu an-Nawawi muy xadis boo xam ne bon mooy mille huit cent euh, mille gisoon nañ ci ay mbiram ci chapitre trois cent quatorze baabu nahyi anil halifi bi maxluuq waaw kan nabi wal kaaba wal malaa'ika was samaa foofu gisoon nañ ko foofu taxawoon nañ ci ci ay la tahlifu hadis mille sept cent huit la tahlifu bi tawaaghi wala bi abaikum tawaaghi yooyu laata ko Uzza kenn jiituwu leen ci waaw <laughs> bu leen bu leen di waat ci yi nga xam ne mooy neen yi ngeen xam ne biu beew yi idole yi voilà ak bu caagante ne tamit seen bàyyi yooyu taxoon nañ ci ak man xalafa fa qaala inni bari'un min al-islam fa in kaana kaadiban fa huwa kamaa qaal wa in kaana saadiqan falan yarji' ila al-islami salima ak hadith ibn Umar ba 1711 bi mu naan waa ji doon waat naan laal laawal Kaaba mu ibn Umar ne ko la tahrif radiyallahu anhuma la tahlif bi ghayrillah waaw ah, waa ji doon waay waaw non waat naa ko ci Kaaba mu ne ko eh bul waat ci lu dul yàlla ku dul yàlla fa inni sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man halafa bi ghayri llahi faqad kafara wa ashrak waaw ndax dégg naa ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu naan képp ko waat ci lu dul yàlla kooku weddi na yàlla wala wa bokkaalim loolu taxawoon nañ ci ci hadis bi yéen woon nañ foofu tamit mu ngi nii nag moom laal imaam di tëjee kitaabul umuur al manhiyyi anhaa muy wil ci mille huit cent sept mu ne waan abi hurayrata mu ngi jëlee ci baay muus mu ndaw mi radiyallahu anhu ani nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee man xalafa képp ko waat <laughs> fa qaala mu wax fii xalifihi ci waatam nga mu di waat ak jullit di waat naan laati <laughs> waat naa ko ci laat mooy seen seen seen afaraytumul laata wal uzza taxoon nañ ci ci buntu yiñ la fàttali léegi xadiis wa manaata saalisata al uxra alakumul zakaru wa lahul unsa ca nag najmi laat boobu nga xam ne daa bokkoon ci idol waa Makka yi xërëm yi nga xam ne moom lañ defoon ci Kaaba gi doon ko màggal lool <laughs> waaw waaw afaraytumul laata ak arab yi afaraytumul laata wal uzza laat boobu ku ñëw naan waat naa ko ci laat comme ñoom niñ doon niñ ko doon defee ñoom yéeféri yow nga nekk jullit ci lislaam naan billaati <laughs> waaw waaw nañ ne waaye bi bi moom hubal <laughs> waaye hubalul azim wal uzza wa wat naa ko ci uzza seen beneen yàlla caaxaan bi idol bi <laughs> waaw moo ci manaata ak isaafa ki naa ilaa ci waaw ak ak ak guy gi nga xam ne moom ngeen di màggal di wàcc guy gi <laughs> waaw yooyu noonu la yoneen saa ne képp ku fi waat mu wax ci waatam billaati wal Uzza waat naa ko ci laat laa wax ak Uzza bu kootu koo wax rek fal yaqul na wax ca saase laa <laughs> ilaha illa allah waaw muy kalimatu tawhid bi nga xam ne moom ngay duggee ci mu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul yàlla voilà illa allah waaw loolu benn côté la waaye wa man qaala <laughs> loolu mooy ci wàllu jëf fal yaqul na wax <laughs> baabu maa yaquluhu wa yafaluhu man irtakaba manhiyan an yow yeneen saa sam dane woon laa taxlifu bi abaikum dañ gisoon xadis saydna omar bi radiyallahu anhu nga xamante ne nii mooy bu njëkkoon ci buntu biñ la fàttali léegi trois cent quatorze baabu nahyi anil xalifi bi maxluq saydna ibnu omar mu ne yeneen saa sam ne inna allaha taala yanhaakum an taxlifu bi abaikum yeneen saa sam ne seen boroom tabaraka wa taala tere na leen ngeen di hmm? waat ci seen bàyyi fa man kaana xaalifan fal yaxlif billahi aw li yasmut képp kuy waat na waat ci yàlla wala mu noppi yoneen saa sam nag di ñu xamal ne kon rawatina nag nga ñëw nag yow waatoo ci yàlla ñuy waxati nag nga jël loo xamante ne yow di leen jaamu dafa xaram waaw di utal yàlla ndend ña ñuy utal yàlla ndend ngay ndend ndend ya ñuy utal yàlla yow nga ñëw di waat ci ñoom mais bi nga defee lool nga xam dañ koo xaramal dafa tere dañ koo tere léegi lan ngay def mu ne fal yaqul ci saa si naaja naa ji wax ja wax laa ilaha illa allah muy kalimatu tawxid biy dindi baatu kéefér gi nga wax même bu dee defu la yéefér waaw ak waat ci neen yi nga def léegi waman kaala beneen côté bi nag côté jëf waman kaala def loo xam ne du noonu lan ngay jëf waman kaala képp ko wax li saahibihi àndandoom taal benn xaritam taal ñëwal uqaa mirta quoi ñëwal ma carte ak yow ñëwal ñu damyee <laughs> ah ñëwal ñu suwe jeu de hasard yi nga xam ne xaram teg seen xaalis waaw waaw nañ dem ba bi foot bi ma teg cent teg cent <laughs> lool ci la ah wayow <laughs> waaw ku gañe jël képp ku ne kaay kaay kaa ñu carte kaa ñu jouer ji ñu dem ci casino bi mooy casino bi nag mooy loolu nga xamante ne gars yi jeu de argent la jeu d'argent nga xam da ngay dugal ci machine bi di jouer di nga gagner wala doo gagner di yooyu la waaw léeg-léeg deux la léeg-léeg yaag machine bee koy def am ñoo xam ne ca la ñuy nekk waaw affaire bi di leen jay ñu commencé di gagner tuuti alal ju ñu yor def ko ca <laughs> léegi nag yeneen saa salaam ne képp ku ne sa mbokk ne ko taal dikkal <laughs> viens u ko on joue ñu ci hasard gi <laughs> waaw kaa ñu kaañu ñu kaa ñu piyemi ji ngir gañe kañ dem waay jënd ci kiosque bi aywa kaañ ko def fal yatasaddaq léegi yow li ngay def jëlal nga soit alal jooju wala leneen nga saraxe ko ngir ngir tuube ko ñaan yàlla mu tuub mu jéggal la sa jëf jooju sa wax jooju nga wax nga xam ne loolu bàkkaar la mu ne xadiis boobu muttafaqun alayhi al imaamu al xaafidu al Muslim rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ñoom dong ñoo kaa solo ñu ne la déedéet seen sëriñ imaam Ahmad indi na ko benn bërëb kese ci Musnad Abi Hurayra radiyallahu anhu waaye seen mbokk taalibe al imaam Abu Daawud at-Tirmidhi tamit an-Nasaa'i ak ibnu ma jaa muy rawaahu aljamaa ah hadis bu siiw la ash-shaykhaani seen sëriñ imaam Ahmad ak as-sunanul arba'a radiyallahu ta'ala anhum ñoom ñëpp ñoo ko solo al-imaamul Buxaari rahimahullah indi na ko ci bërëb yu bari fi mu ko njëkk indi mooy kitaabu tafsir suuratu wan-najmi baabu afara'aytumul laata wal-uzzaa voilà après kitaabul adabi baabu man lam yara ikfaara man qaala daalika muta'awwilan aw jaahila ak kitaabul istizaan ak kitaabul aymaani wan nuzuur kon léegi bon lan la ñuy jël allah allah allah mooy nañ jël kitaabul aymaani wan nuzuur rahmatullah alayhi al imam al Bukhari rahimahullahu taala ba pare kitaabul aymaan wan nuzur baabu laa yuhlafu billaati wala laa yaxlifu billaati wal uzza wala bittawaaghit voilà <laughs> waaw eh bu fi nekk di waat ci laat ak uzza waaye bu mu caagante ne ñi nga xam ne ñooy eh, laat ak Euh, tawaaxit yi mooy yi nga xam ne moom la ñuy jaamu en dehors de yàlla di leen topp en dehors de yàlla kenn dowaat ci yooyu waaw <laughs> bibuda waaye yow looy bàyyi si caaxaan nga naan bibuda <laughs> waaye <laughs> bi ñangam yooyu yëpp loolu lañ la wax mu ne hadathani abdullah ibnu muhammad mu ne nettana so sëriñ man dong imam al di abu ja'far al musnidi ibn abdullah ibn muhammad ibn abdillah ibn ja'far ibn al-Yaman Akhnas ibn Khunays al-Ju'fi al-Musnidi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ñoo bokkoon dëkk Bukhara rahmatullahi alayhi gane àddina la ñoo génn àddina la 229 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Hisham ibn Yusuf mu ne ki ñu nekk mooy Hisham ibn Yusuf di as-San'ani Abu Abdirrahman al-Abnawi nekkoon qaadi wu juge wa San'a rahmatullahi alayhi moom nag ci abna'u Euh, Fursi la bokkoon la ñu wax rahmatullahi alayhi gane àddina cent vingt-quatre génn àddina cent quatre-vingt-dix rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana Ma'marun mu ne ki nettale mooy Ma'mar di Ma'mar Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Urwa rahmatullahi alayhi hmm. Allahu akbar <laughs> gane àddina la quatre-vingt-seize génn àddina la cent cinquante rahmatullahi alayhi an-Zuhri mu jële ci Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaydillah ibnu Abdillah ibnu Shihab ibnu Abdillah ibnu al-Harith ibnu Zuhra ibnu Kilab ibnu Murra ibnu Ka'b ibnu Lu'ay ibnu Ghalib al-Qurashi az-Zuhri Abu Bakr rahimahullah gane àddina 150 génn àddina 125 rahimahullah an Humayd ibnu Abdirrahman mu jëlee ci Humayd ibnu Abdirrahman ki ibnu Awf ba al-Himyari mais ibnu Awf ibnu Abdi Awf ibnu Abdil Harith ibnu Zuhra ibnu Kilab al-Qurashi az-Zuhri Abu Ibrahim ñi ne Abu Abdirrahman ñi na Abu Usman di doomu Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu gane àddina la 32 mooy année bi baayam génn àddina gane génn àddina la 95 rahmatullahi alayhi voilà ah, rahmatan wasi'a an Abi Hurayrata mu jële Seydina Abu Hurayra al dawsi radiyallahu anhu génn àddina la an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man halafa fa qaala fi halifihi billaati wal uzza falyaqul laa ilaaha illallah wa man qaala li saahibihi ta'aal uqaamiruk falyatasaddaq <laughs> allahu akbar léegi ganda al imaamu al imaamu muslimu abul husayn benn bërëb moom la ko ndi kitaabul aymaan baabu man halafa billaati wal uzza falyaqul laa ilaha illa allah mu ne haddathani moom it sëriñam bi mu ko jële moom dong la ko jàngal comme imaamul Buxaari moom it sëriñ ba mu ko jële mu ne haddathani Abu Tahir yi mu ne nettali na man dong sama sëriñ da Abu Tahir di Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi al-Umawi Abu Tahir al-Misri gane àdduna 170 génn àdduna 250 rahimahullah qaala mu ne haddathana ibnu Wahb mu jële ci Abdullah ibnu Wahb ibnu Muslim al-Qurashi al-Fihri mawla Abu Muhammad al-Misri maliki bu mag bi gane àdduna 125 génn àdduna 197 rahimahullahu ta'ala an Yunus mu jële ci Yunus ibnu Yazid ibnu Abi Najjad al ayliyu rahmatullahi alayhi génnaan ne cent cinquante-neuf am na wuute mu ne ha imam Muslim ne taxawal am naa ci beneen càllale wa hadathani Harmalatu ibnu Yahya lii mooy càllale wa sëriñ mu Misri Abu Tahir ak Harmala mooy Harmalatu ibnu Yahya ibnu Abdillah ibnu Harmala ibnu Imran at-Tujibi Abu Hafs al-Misri àndandoo imam Shafi'i gane àddina cent soixante génnaan ne deux cent quarante-trois rahmatullahi alayhima qaala mu ne axbara axbarana ibnu Wahb ñëwaat na moom la Abu Taahir ne haddathana ibnu Wahb rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarani xabaare na ma dong Yunusa mooy fële an la woon fi axbarani xabaare na ma Yunusu Yunusu mu ibn Yazid rahimahullahu ta'ala gis nañ ko sànq fële an ibn Shihab gis nañ ko ci càllale imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi mu ne akhbarani xabaare na man dong Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf fii mu ñëw ba ci ibn Awf gi muy Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf anna Aba Hurayrata kana sayyidina mawlana ad-Dawsi al-Yamani al-Yamani ad-Dawsi radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man halafa minkum ila ne minkum képp ku waat ci yéen man xalafa minkum moo tax kaddu yële kaddu imaamul Buxaari yi leen di ci li nga xamante ne mooy Riyadus Salihin mu ne man xalafa minkum mu ne yoneen saa sam nee na képp ku waat ci yéen fa qaala fii xalifihi mu wax ci waatam ngam waat billaati wa billaati bi billaati kese la wax maa ngi koy waat ci laat laa wax mu ne é fal yaqul na wax laa ilaha illa allah voilà wa man qaala li saahibihi ta'aal uqaamirka falyatasaddaq voilà <laughs> waaw imam muslim déglu imam muslim li wax ci suuf mu ne après mu ne wa haddathani Suwayd ibn Sa'id bon jarul ñu ci jaar qaala haddathani al-Walid ibn Muslim an al-Awzaa'i rahmatullahi alayhim ha wa haddathana Ishaaq ibn Ibrahim wa Abd ibn Humayd rahmatullahi alayhima qaala haddathana Abdur Razzaaq qaala axbaranaa Ma'mar kilaahumaa an Zuhri bi haadha al mu ne wa hadiisu Ma'mar mithlu hadiisi Yuunus bi shay'in day war a euh, waa ji nga xam ne li leen boroom xam-xam yi di wax ne képp ku ne wa man qaala li saahibihi ta'aal uqaamirka falyatasaddaq yeneen saa xam ne képp ku ne sa mbokk et eh, ñëwal ñu jouer ji jeu wu hasard saraxe am ñu ne mooy alal jam na a def ci jeu boobu na ko saraxe. am ñu ne mu ko du loolu parce que riwaay imam muslim bi mooy ma ne ne doyrit parce que boobu dane fal yatasaddaq bi shay'in na saraxe dara te dara googu ça veut dire que kon du li mu naroona rek du loolu wax mën na nekk leneen waaw mu ne wa fi hadith al-Awzaa'i imam muslim rahimahullah ba léegi rahmatullah alayhima mu ne man xalafa billaati wal uzza léegi fii indi na riwaay boobu ne ci imam al la jaar moom itam boobu dana imaamu Zuhri mu jaanoo dana képp ko waat ci àllaat yokku ci wal Uzza mu ne qaala Abul Husayn Muslim léegi moom mu waxal boppam mu ne moom nee na Abul Husayn bi Muslim ibn al-Hajjaj hada al harf yaani qawluhu ta'ala uqamirka falyatasaddaq nee na kaddu gi nag phrase bi ki nga xam ne daa woo wenn waay ne ko ay ca ñëwal ñu Eh? laa yarwihi ahadun ghayru Zuhri mu ne yokku gi nag lii kenn soloowu ko kenn ku dul imaam az-Zuhri rahimahullah mu ne qaala wali Zuhri imaam Muslim mu tekki wali Zuhri ñeel na imaam az-Zuhri nahwun lu min tis'iina hadiisan lu xaw a toll ci quatre-vingt-dix juróom-ñeent fukki hadiis yarwihi an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam laa yushaariku fii ahadun bi asaaniid jihaad yoo xamante ne ni moom da cee wéetala lay wax waaw près à peu près ay quatre-vingt-dix hadis yoo xam ne da koy soloo ci yoneen saa salaam yoo xam ne ci ay càllale yu baax nag waaye keneen daal du ko ciy fekk si kenn bokku ko ak moom kon imaamu Abul Husayn Muslim noonu la soloowe suñu hadis bi walillahi alhamdu wal minna imaamu Nawawi rahimahullah bi mi sharali <coughs> ci al mu ne qawlu sallallahu alayhi wa sallam man halafa minkum fa qaala fi halifihi billaati wal uzza falyaqul laa ilaaha illa allah mu ne innamaa amara bi qawli laa ilaaha illa allah li annahu ta'aataa ta'ziima suurati al-asnaam hiina halafa bihaa mu ne nag boo gisee yeneen saa salaam mooy lëkkaale mag suñu bunt bi mooy baabu buntu maa yaquluhu la muy wax wa yaf'aluhu ak li muy def fii côté wax bi la waaw kii di nga xam ne man irtakawa man hiyanaan koo xam ne daa dikke loo xam ne dañ koo aay dañ koo tere al imaam al haafiz an-Nawawi ci al minhaj bi muy sara xadiis bi mu ne euh, yoneen saa sam dafa digal waaji waat ci Laat ak mu wax laa ilaha illa allah ndax moom dafa dikke euh, di màggal loo xamante ne ab xërëm la bi nga xamante ne moom la ko wow ndax la ngay waate di ko jaar mooy lool loo màggal la loolu nag mu bëgg nag lool nga deñal ko yow julit bi sab xol moo dax mu ne la léegi waxal la ilaha illa allah waaw mu ne qaala ashaabuna mu ne suñu mbokk yi nee na ida xalafa bu nit ki waatee billaati ci laat wal uzza ak uzza wa ghayri ma min al asnam ak leen loo xam ne ci lool ñaa non arab yi loolu lañ xamoon mais yow fa nga nekk séeréer bi wala joolaa bi wala ki nga xam ne mooy tukulóor bi wala gi nga xam ne mooy manjak beeg lu la neex brésilien beeg ku la neex ak ak ak ak bi ñoom ñëpp a ci yem képp koo xamante ne ab jullit la ba pare juum di lu waat ci yii moom seen façon xërëm yooyu moom ay ay ay bi bi Apollon wa wa wa Apollon wa Athéna yooyu boo ko waxee fii yu grec yi wat naa ko laax ci Athéna ak ak ak ak ak kii waaja waaw ñooñu mooy xeet yooyu rek waat naa ko ci sës <laughs> caaxaan yooyu boo ko fi waxee amul së <laughs> yooyu boo ko fi waxee hmm? léegi yow nan ngay def ñooñu la lay wax ne la ndax yow lool boo waatee ci ñoom mooy dañ neena màggal voilà léegi nag nee na suñu mbokk yi di Shafi'i yi nee na ki léegi nag ku fi waat ci yooyu quoi aw qaala mu ne ida faaltu kaza fa ana yahudi yi loolu gisoon nañ ko waa ji naan man moom dañ naa ci euh, man xalafa bi millatin ghayril islami <laughs> loolu gisoon nañu ko <laughs> eh, yooyu gaam gaa yoo xam ne euh, dañu dañu riir quoi waaw waaw li waat ci loo xamante ne nii man xalafa ala yaminin bi millatin ghayril islam kadiban mutaammidan fa huwa kama qaal gisoon nañ ko xadis mille cinq cinquante et ci baabu tahrimi laanil insani bi aynihi aw dabba gisoon nañ fi xadis boobu taxawoon nañ ci lii nii imaamu wii di wax nii rahmatullah alayhi am na luñ ci laaloon mu ne ndax waa ji gi waat loolu suñu mbokk yi nee na bépp wala nit ki ne man lii de bu ma ko defee man ab yahud laa <laughs> wala boog nasaraan laa wala deñ naa ci diine ci l'islam waaw wala deñ naa ci yonent sallallahu alayhi yu mel noonu wal iyaazu billah loolu moom waatam goog du fasu kenn du ko bàyyi xel léegi leen rek lay def bal alayhi an yastaghfir lam yan lam yaminu bal alayhi an yastaghfir allah taala wa yaqul la ilaha illa mooy li ko war mooy na sàkku njéggal borom bi tabaraka wa taala léegi na wax la ilaha illa allah wala kafarata alayhi sawa'un fa'ala am la moo xam nag lool mu ne bu ma ko defee de génn naa diine bu ma ko defee nekk naa ab yahud nekk naa ab lii moo xam def na ko wala du ko kii moo kaadiban rek man xalafa <laughs> bi millatin ghayril ghayril islami kaadiban muta'ammidan fa huwa kama qaal wa man qatala nafsahu bi shay'in 'udhiba bihi yawm al qiyamah voilà yooyu gisoon nañ ko te gisoon nañ ko rek baabu nahyi eh, anil halifi bi ghayrillah waaw wa man halafa fa qaala inni bari'un min al islam fa in kaana kaadiban fa huwa kama qaal wa in kaana saadiqan falan yarji' ila al islami salima hadis mille sept cent dix dellul foofee kon mu ne léegi waa ji moo xam def na lam ne bu ma ko defee de génn naa ci diine wala dootuma jullit wala dañ naa ci yàlla ak yu mel noonu yooyu wal iyaazu billah mu def ko mu ñàkk koo def moo koy moo ci yem mooy waatam ko kenn du ci bàyyi xel li ñu koy wax dañ naan ko yee eh, ñaanal jéggal sa borom ta nga wax laa ilaha illallah waaye amul benn kafaara buñ koy teg moo xam def na ko wala defu ko mu ne lii mooy mazhabu shafi'i ak imaamu Malik ak jamaahirul ulama mu ne kanta imaam Abu Hanifa dane non léegi comme que daawaat rahmatullah yi non tajibul kafaara waaw loolu yii yëpp da ci war a kii waaye eh, li gën a dëgër mooy ne amul kafaara ndax yeneen saa salaam fii bu doon kafaara da cee war doon na ko leeral dina ne léegi képp ku fi wax bi wal Uzza waat naa ko ci laat laa wax <laughs> wala Uzza wala Birog. rok moom xaw ma séeréer yi xaw ma lan lañ ci jublu waaye daal bu dee ab yàlla xërëm bu kenn xamul la wala yooyu yooyu noonu mooy léegi boo fi waatee lool bu doon ne daa war bu doon ne daa war waa ji euh, euh, kafaara yeneen euh, saasan dina nekk wax lool kay kafaaral mais waxul loolu neewu ko kafaaral da ne rek waxal laa ilaha illallah waaw boo fi waatee ci yooyu moom waxal laa ilaha illallah gaaw <laughs> waaw te nga jéggalu li nga xamante ne mooy mooy sa wax ju garaaw ji nga xam ne moom nga wax waaw kay wallahu taala alam léegi nag ah, mu ne waxtajja ashaabuna wal jumhur bi zahiri ala al hadith bi annahu sallallahu alayhi wa sallam innama amaru bi qawli la ilaha illallah ndax waa jumhur mooy li ñu wax léegi ñoom dañ ne non ak suñu mbokk yi mais parce que sa saa sallam la ilaha illallah rek la ko wax la walam yazkur kafaara te tuddalu ko ne ko mu daal di def benn kafaara waaw wali annal asla ndax cosaanu mbir yi adamuha mooy ñàkk ko wu ci waroon am dina ko wax hatta yasbuta fiha sharab ba ni kafaara bu ñu ñëw loo xam ne da ñëw di ko xiyaas ak ay mbir déedéet il faut mu nekk surtout loo xamante ne yooyu saa sam daa ne ku def lii de waxal lii bu doon ne am na leneen luñ ci war a tegu mais doon na konante kon doon na ko wax ak lii tamit waaw moo tax loolu du saxe lu dul sharia bu ñëw ne lii kafaara lii dañ koy am waaw kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër wallahu taala alam léegi euh, lii bon côté bii taxoon nañ ci kanta al imam al hafidu al imam al hafidu euh, ki nga xamante ne mooy al Bukhari yu non manaan al Bukhari al mooy imam kii euh, al hafidu ibn Hajar rahimahullah ci kitaabul aymaani wan nuzuur baabun laa yuhlafu wala laa yaxlifu laa yuhlafu bil laati wal uzza wala bit tawaaqi <laughs> waaw <laughs> waaw loolu moom euh, foofu wax na ci affaire yi waaw mais indiwu comme waxu sayyid imaam an-Nawawi bi rahmatullahi alayhi hmm, mooy loo xamante ne dañ koo tere waaw loolu dañ koo ah. waaye kooku li muy wax li muy garaaw garaaw garaaw li muy def mooy day ñaan yàlla mu jéggal ko mu ne qaa wa qaala an-Nawawi fi al <laughs> mu ne al imaam an-Nawawi de nee na ci al adkaar muy al muntaxab min kalaami sayyidil abraar biñ doon gis kerek mu ne al xalifu bima ah, zukira xaraamun mooy yi nga xam ne moom la leen saa sam tudd di tudd di di di di tuddooy xërëm di ci waat waaw waaw waat naa ko ci maam ngeesu wala maam kumba kastel ak maam kumba bang ak yooyu loolu lañ lay wax <laughs> waaye waat waaye yow wóor na la é nga naan waaye alëb lëbu nga naan malam moom maam ngeesu ñu ne la eh bu ñu fontoo loolu lañ lay wax nga naan boo fi léegi waxal laa ilaaha illallaah pour nga tuub sa kaddu ñaaw gi nga wax naan ma bi wa maam geesu <laughs> wa kumba kas jalak <laughs> noo bàyyi sa jaxaan yi ngay wax <laughs> léegi mu ne yii kiñ tudd nii moom dafa xaram di ci war daa xaram tajibu li ci war nag mooy ak tawbatu minu mooy nga tuub ci waaw voilà al-Hafiz Hajar mu ne wa sabaqahu ila dhalika al-Mawardi wa ghayru mu ne lii nag al imam al-Mawardi juge bu mag bi moom daal di rahimahullah jiitu woon na ko ci ak keneen koo xam ne ku dul moom waaw waaw mu ne waram yata'arradu li wujubi waaye ñoom nag daal di wu euh, gaaral ci di waral ne laa ilaha illa ji waaw mu ne waaye li imaam na wa huwa zahirul xabari mooy li feeñ ci xabaar bi nag mooy ci la mooy da koy wax doone rek tuub naa noonu mais li yoneen saa saa wax ngay def ca wa maam ngeesu waat naa ko ci maam ngeesu léegi yow hé léegi waat waat naa ko ci laat Uzza hubal hubal way hubal ñu ne la léegi da ngay wax laa ilaha illa allah wallahu taala alam mu ne eh, bon indi waxu imam al-Xattaabi eh, boo xamante ne mo eh, imam al-Baghawi topp ko ci tamit kene hadis bi tegtal la ala anna la kafarata ala man halafa bi ghayril eh, islam wa in asima bihi koo xam ne dafa waat ci leneen loo xam ne du lislaam eh, eh, kooku amul kafaara gu muy def même bu dee def na bàkkaar waaye li war lakin talzamuhu tawba war muy tuub moom day war ci moom mu ne li annahu sallallahu alayhi wa sallam amaraw bi kalimati tawhid ndax li mu ko digal yoneen saa sallam li mu ko digal boo defee loolu mooy kàddug wéetal yàlla fa ashara ila anna uqubatahu taxtassu bi zanbi mu daal di ñu ko ne mbugalam mooy li day day day jagoo ak bàkkaar ba mu def waaye walam yujib alayhi fi mali shay'an mooy ni ngay faye loolu mooy rek nga wax laa ilaha illallah te alalam waralu ci ne ko léegi nag génn ci dara waaw wa innama amarahu bi tawhid li mu ko digal mooy kalimatu tawhid ndax loolu mooy effacé contraire li mu fi wax moo tax booy dugg ci diine loolu ngay dugg ci l'islam mooy kéefër ga nga nekkoon ak jaamu lu dul yàlla ga nga nekkoon loolu pour mu wadd fële mooy da nga naan laa ilaha illa amul da ngay màbb yooyu yëpp laa ilaha yooyu yëpp amatuñu ah neen la illa allah ba mu des yàlla waaw waaw <laughs> ndax li am na la xalifa billaati wal uzza yudahi al kuffar fa amarahu an yatadaraka bit tawhid mu ne parce que di waate ci yoo xam ne ay yéefér lañu waaw bi Maryaam ak waat naa ko ci maria nag xeet yu mel noonu loolu mooy da ngay nirule ak laat yi ko waa Quraysh doon defee da ngay niru niru la yéefér yi niru ak ñoom dajee ne léegi nag mu digal ko mu dab dabaatal loolu ci lan wéetal yàlla gu mat sëkk kon côté bii leer na te taxawoon nañu ci walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu des <laughs> mooy ba beneen côté bi nag wa man qaala li kon côté bii lëkkaaleem mag suñu bunt bi mooy la ngay wax nit buntu li ngay wax ak la ngay jëf ku def lu ñuy tere mooy kon bu dee yow da wax lu ñuy tere mooy ci waat bu boobaa ci leneen lu dul yàlla rawatina nag tawaaqit yi neen yi xërëm yi ñuy doon jaamu yow ni ngay def mooy fal yàqul na wax loolu mooy yow kon boo defee lu dul noonu ci wàll woow lool ngay def mooy kalimatu tawhid dellu ci sa borom wéetal yàlla bu mat sëkk léegi nag mu des beneen jëf ji ak lan lay jëf ku def lu dul noonu ci wàll wi mu ne wa man qaala li saahibi képp ku ne mbokkam ta'alu qamir ka viens on va jouer jeu de hasard bi nañ dem carte nañ dem ci casino bi nañ dem ci nangam bi <laughs> waaw wala am na match buy am on va parier voilà yow loo teg tey moom jàpp naa ne équipe sangam mooy dóor ñaata ñaata man a man score bi pour man deux un lay doon loo teg cinquante teg naa cinquante kii quoi euh, cinquante euros yow nga yow it nga wax sa score ngeen teg cinquante euros ngeen toog après ku gañe ngeen léegi yow yow mi taxaw proposer ko sa mbokk moo xam carte bi ngeen di toog di def wala ju mel noonu wala PMI bi nañ dem nañ dem jouer ji PMI nañ dem xoos perte muy uti bi nañ dem xeet yooyu ay ay ay ay ay ay gratter yi ñuy gratter jeu yooyu ak lu man di doon yoo xamante ne jeu de hasard la boo ko waxee nit nag sa mbokk fal yatasaddaq yoneen saa saam ne léegi na nga saraxe <laughs> mooy yow ni ngay ni ngay tuube mooy saraxeel léegi nag <laughs> Euh, <laughs> léegi al imaam al haafiz euh, ibn Hajar mu ne wa qaala at-Tiibi mu ne at-Tiibi nee na rahimahullah al-hikmatu fi dhikri al-qimaar ba'da al-halifi billaati anna man halafa billaati waafaqa al-kuffaara fi halifihim fa umira bit-tawhiid wa man da'a ila al-muqaamara waafaqahum fi la'ibihim fa umira bi kafaarati dhaalika bit-tasadduq <laughs> waaw mu ne li nag sagesse xëriñ téef bi nga xam ne moo nekk ci tudd gi nga xam ne moom lañuy tudd carte mooy yeneen dafa tudd waat ci loo xam ne du yàlla ba pare automatiquement mu teg ci ku woo sa mbokk naan ko kaañu carte <laughs> ne ko kaañu carte <laughs> mu ne lool sagesse bi nekk ci lëkkaale boobu mooy parce que ki nga xam ne dafa waat ci ay laat ay Uzza ay Hubal kooku dëppoo nag yéeféer yi ci li nga xamante ne nii mooy mooy seenu waat dëppoo nag ñoom seenu waat voilà kanta ki nga xamante ne nii nag moom euh, dane eh, ñëwal ñëwal ñëwal ñu carte waa ji naan ñëwal ñu carte kooku dëppoo nag yéeféer yi ci seen poy yi nga xam ne moom lañ dëkke woon jeu de carte de hasard rek waaw ñu naan il est devenu millionnaire voilà léegi nag gaa yi nag dem nag ku nekk di gën a jouer nag naan waaye yow pourquoi pas waa di rêver rek di rêver rek <laughs> ah non man moom xam naa moom si je gagne trente trois millions d'euros moom non je vais nangam nangam nangam mooy dëppoo nga ak ñoom ci yooyu nga xamante ne mooy seen jëwul carte seen caaxaan yooyu fii laaj bi him ci seen poy yu ñàkk fayda yooyu te xaram léegi nag fa umira ñu digal ko nag ne ko léegi bu dee kawaat yow defal kalimatu tawhid waaw waxal laa ilaha illallah bu dee nag sarax bi kaañu carte kaañ dam yi dañuy teg ku gañ yaay jël kaañ lido dañuy teg yooyu yëpp façon jeu xam ne jeu de da ngay teg ngir gañe jeu de hasard boo ko fi defee mu ne léegi saraxel léegi nag bu ko defee moom ñu digal ko ngir dëppoo gi mu dëppook ñoom ci seen fowi caaxaan yooyu léegi nag ñu digal ko bi kafaaratin zalika voilà lamb ji daa am ñaari mbër yi koo jàpp ne mooy gañu ñu parier mooy pari nag foofu defe yooyu koo ne kaañ parier saraxel acca <laughs> ñu ne la aywa léegi saraxel waaw waaw mu ne wa fil xadiis yi am na nekk na ci xadiis bi kenn képp koo xamante ne nii képp koo xamante ne nii daa ilal laay bi dafa woote ci am po fa kafaaratu wan yatasaddaq mooy moom ni muy Euh, voilà ni muy fare loolu yi nga xam ne moom la woote parce que woote ci lu lu ñàkk fo lu ñàkk fulla baaxul <laughs> te baaxul <laughs> mooy li mu koy fare mooy nan na dem nan aywa demal saraxi waaw mu ne waaye bu dee yow kii kii ne kaañ def moom lañ ko wax waaw wa yata'akkadu dhalika fii haqqi man la'iba bi tariqi aw la kanta ki ñëw moom ba def moom waa ji loolu moom foofu mooy jouer moom carte moom hein am lu mu ci gañe wala lu mu ci perte kooku kay moom moom waxatuñu ko moom kooku moom moom moom moom moom <laughs> mooy dañ koo jëllale yow bu dee ki ne kaay rek lañ ne yow léegi saraxel moom moom xaw ma ñaata la war a gën a saraxe moom <laughs> allahu taala alam al imaamu al xaafizu uh, an-Nawawi rahimahullah fi ñu doon gis léegi mu ne qawluhu ci al-Minhaj sallallahu alayhi wa sallam wa man qaala li saahibihi ta'aal uqaamirka falyatasaddaq <laughs> mu ne qaalul ulama mu ne kaddu gi na gëneen saa sa wax nekk sa mbokk kaa ñu suye ji kaa <laughs> aywa léegi yow na saraxe mu ne borom xam-xam yi nee na umira bi sadaqati takfiran li xati'ati li xati'atin fii kalaamihi bi hadhihi al ma'siya dañ koo digal mu saraxe ngir mu far ah, li xati'ati mooy bàkkaar bi mu def ci kàddu gii nga xam ne moom la wax muy bàkkaar bii naan ko kaañ ko def waaw waaw mu ne qaala al-Xattaabi maanaaw falyatasaddaq bi miqdaari maa umira bihi an yuqaamira bihi waaw imaam al-Xattaabi moo doon wax wax jooju ne moo li muy tekki mooy na saraxe la lu tollook lam naroon a carte na loolu par exemple moom il était prêt prêt daal di parier cinquante euros daal di parier li nga xam ne mooy cinquante euros léegi euh, bu ko defee lan lay def bu parier cinquante bu euros léegi nag ah mu war a tuub mooy jëlal cinquante euros nga daal di koy saraxe léegi voilà waaw mu ne waaye imaamu Nawawi ne déedéet waaye wa sawaabu alladhi alayhi al-muhaqqiqun wa huwa zaahiru al-hadith annahu la la yukhtassu bi dhalika al-miqdar bal yatasaddaq bima tayassara mimma yantaliqu alayhi ismu sadaqa maa yun ya mu ne waaye eh, ñi xóotal masala bi ci boroom xam-xam te moo feeñ ci xadiis bi gis nañ ne waaye imaam muslim bi mu wax léegi ne fal yatasaddaq bi shay'in na saraxe dara mu ne loolu nag moo tax du ne na saraxe lam naroon a carte déedéet non na saraxe rek loo xam ne jàppandi na ci moom loo xamante ne bu ko joxee loolu turu sarax dina ko yor waaw mu ne li koy dëgëral mooy waaye maabar biñ di sànq fal yatasaddaq bi shay waaw kon wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab kon xadi léegi côté bii nii mooy côté jëf ji mooy boo fi nee boo defee dara lu dul noonu lëkkaale ma bunt bi ah, baabu maa yaqulu wa yaf'aluhu ak la def képp koo xam ne def nga loo xam ne na ko sudut noonu ci yii mooy yow da ngay fexe réparer loolu voilà léegi nii noo koy defee kaa ñi carte aywa léegi yow jëlal nga saraxe dara ngir tuub li nga xamante ne mooy sa kàddu boobu nga xam ne moom nga génne bi nga woowee sa mbokk naan ko kaañu kaat waaye on a du temps euh, euh, oh, en plus euh, la dernière fois t'as gagné combien l'autre loolu noonu loolu lañ lay wax daa xaram léegi nag noo koy kiiwee kenn du lan léegi yow dañ lay dóor yar parce que loolu <laughs> amul amul amul pen boobu li ci nekk rek lenn la mooy léegi yow léegi waxal laa ilaha illallah non kiiwal saraxel léegi saraxel loo mën a lu jàppandi ci yow rek saraxel léegi nag képp koo xam ne tamit euh, jël na la mu naroon a sa euh, defe loolu saraxe ko loolu day gën a tee gën waaye sariya dafa indi taxfiif moo tax yeneen dafay yombal woyofal moo tax mu ne bi shay'in ci dara loo joxe rek baax na mais nag boo joxee loolee te lool en général du nekk njëg gu tuuti nga joxe ko ngir wane sa tuub ak lool loolu day nekkati loo xamante ne lu gën a ci la wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab kon walillahi alhamdu wal minna kon nag ci kaw noonu jeexal nañu li nga xamante ne nii mooy suñu buntu bi waaye jeexal nañu suñu téere bii di kitaabul umuur al manhi anha nga xam ne waxoon naa la mooy téere bi gën a gudd bon boo ci génnee parce que muqaddima bi am na ñoo xam ne dañ koy am na riyaadu saalihiin wa ginaan kitaabul muqaddima mooy liñ gisoon boobu nag bu dee boobu moom moo gënoon gudd mais sauf que ñoom ñoom laa gis ñu def loolu ko waaw ndax boobu xadiis euh, six cent quatre-vingts la jeexe woon mooy début xadiis yi ba chapitre quatre-vingt-trois baabu nahyi an tawliyati al imara wal qada wa ghayrihima depuis le début ba foofu am na ñoo xam ne loolu dañ ko tudde kitaabul muqaddima avant euh, kitaabul adab dooru ñëw waaye wallahu taala en tout kitaab yi ñu gis ci yoon kitaab al umur al manhi anha ngir wane ne comme waxati ko que ne bi daa am yoo xam ne nit ki ak foo man di toll yoo xam ne dañ la ci tënk ne la bu ko def loolu amul kenn ko ci génn voilà waaw moom nag euh, ko commencé woon yawmul yawmul yawmul arbi'a ah le premier rabia rabien rabi'u sani rabi'u sani lañ ko commencé woon ah moo doon le vingt quatre septembre ca <laughs> waaye jeexal ko le vingt sept Chaabana mille quatre cent par euh, quarante sept waaw mooy Rabiul Saani ba la ñu ko gisoon le premier mercredi premier loolu mille quatre cent quarant sept la jeexagul waaye bu dee ci atum grégorien bi moom septembre deux mille vingt cinq la woon voilà kon ñu ngi ci euh, le vingt sept Chaabane mille quatre cent quarante sept mu tombeek le yawmul euh, isnayni muy lundi seize février deux mille vingt six voilà bi madinati Villeurbanne al faransawiya euh, kii bii nag tom bii nii dañ koy xaaj mooy bii nii nga xam ne moo doon tomu soixante seize dañ koy xaaj deux parce que ëpp na ay cinquantaine de fichiers dañ koy comme yeneen yi nga xam ne jaaroon na fi mooy day nekk au lieu de soixante seize day nekk soixante seize ak soixante dix sept voilà chapitre soixante cinq la commencé tome soixante cinq lañ ko commencé woon hmm? le livre des choses interdites euh, léegi nag mu war a jeex kon mu ngi jeexe ci tome soixante dix sept parce que soixante seize soixante dix sept euh, muy douze tomes la def téere bi mooy bu ci gën a gudd wallahu taala alam walillahi alhamdu wal bii di ñëw nag ñu jël beneen téere ab téere bu bees <laughs> mooy avant dernier téere ndax waxoon nañ la lii nii boo génnee ci téere bi téere yi ci des bari benn téere yi ci des ñaari téere ñoo ci des bii di ñëw nag ñu gis téere bi nga xam ne moo ci tegu voilà kitaab kitaab dañ nañoo des ci kitaab <laughs> insha allahu taala kon nag mu ngi noonu wallahu taala alam wa sallallahu wa